waman tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-'alamu abu zakariyaa an-nawawi rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi t-taasi'i wa th-thalaathiin wa anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamna'u jaarun jaarahu an yaghriza khashabatan fi jidaarihi summa yaquulu abu hurayrata radiyallahu anhu maa lii araakum anhaa mu'ridiin wallaahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum muttafaqun alayhi ruwiya xashabah bil idaafati wal jam' wa ruwiya xashabah ruwiya xashabahu bil idaafati wal jam' wa ruwiya xashabatan bit tanwiini ala al ifraad wa qawluhu maa lii araakum anhaa mu'ridiin ya'nii an haadihi sunna kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw xadis yi ñu gisoon bi weesu te bi ci mujjoon moo doon xadis numéro trois cent six ñetti téeméer ak juróom benn mu jëla ko woon ko ci Seydina Abu Hurayra ba léegi mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya nisaa al-muslimaat laa tahqiranna jaaratun li jaaratihaa walaw firsina shaah loolu lañ gisoon tay nag ñu waroon a gis ñu war a gis xadis bi ci tegu muy trois cent sept ñetti téeméer ak juróom-ñaar mu ne waanu xadis bi nu koy jële ci moom baleegi radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa nee na laa yamna'u bu mu te du tere du tere loolu da ko wax ci wàllu xabaar boo nee laa yamna'u mooy xabaar la waaw du tere jaarun benn dëkkandoo jaarahu dëkkandoowam an yagrisa bu samp xasabatan li nga xamante ne mooy ab bant fii gidaar yi ci muuram waaw bu mu tere voisin wam mu am mu soxla samp ab bant ci sa miir yow nga ne déedéet mu ne lool lool lool du ko tere loolu mooy laa yam aw waaye mën na nekk ci laa yam naa bu dee laa yam naa boobu tere la fil jazmi laa yam na mooy bu mu tere te bu dee bi ñu njëkk wax laag laa yam na mooy xabar la waaye bi maana al insha mooy yonent bi saa saam da koo wax comme si day nettali rek ne lii moom mooy dëkkandoo du tere dëkkandoowam mu samp bantam ci muiram waaye loolu mooy bu mu laa yam na xabar bi maana al insha laa yam na bu mu jaaru na dëkkandoo jaarawoo dëkkandoowam an yagrisa mu samp xasabatan ab bant fii jidaari yi ci miiram imaamu Nawawi nag mu ne ruya xasabahu waaw bil idaafa wal jama mu ne soloo nañ ko xasabahu au lieu de xasabatan comme niñ jàngalee gi loolu ñëw na ci niñ ko soloowe noonee te boobu mooy bil idaafati xasabahu xasaba mooy mudaaf hu mudaafun ilayhi annexion ah wal ak pluriel ndax xasab mooy plurielu xasabatun xasabun voilà mu ne waaye war wuye soloo nañ ko tamit xasabatan benn bi bi tanwiin mooy xasaba ten mooy tanwiin alal ifraadi ci benn xasaba ten benn voilà mu ne loolu yëpp soloo nañ ko bu dee bi nga xam ne pluriel la lu bari la xasabahu moom mooy laayam naw bu mu tere jaarun benn dëkkandoo jaarahu dëkkandoo an yagrisa mu daal di samp xasabahu ay bantam fii jidaarihi ci muuram waaye bu dee beneen bi bi nga xam ne bi tanwini alal ifraadi boobu mooy laayam naw bum tere du tere de jaarun dëkkandoo jaaruhu dëkkandoo man yaghriza mu daal di samtu xasabatan ab bant ab bant fii jidaarihi ci bunta ci muram mu ne summa yaqulu abu hurayra sayna abu hurayra nag radiyallahu anhu bi mu jàngalee hadis bi taabi'i yim ko doon jàngal taalibi sahaaba yi radiyallahu anhu mu ne leen maali moo ana dal woolu xew ba man mi Abu Hurayra de radiyallahu anhu araakum gis naa ne yéen daal anha mu'ridin mooy lii leen wax nii jële ko ci yeneen tubaab saa sàmm ngeen koo dum mooy mooy ngeen ko moo tax Imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ya mu ne maali wa qawluhu kanta wax ji Seydina Abu Hurayra wax radiyallahu anhu ne maali moolu xew ba araakum ma gis leen anha ci sunna bi ci lii nii mu'ridin ngeen dum mooy mu ne yaani an hadhihi sunna li ñu jël mooy jóge ci mishkatun nubuwwa lu tax ma gis alayhi salaatu wassalaam jàngale lii mu gis na yéen doxale woon ko waaw mu teg ci nag ne wallahi maa ngi alhamdulillah sayna Abu Hurayra maa ngi wat ci yàlla ne la armiyanna wat naa ne dinaa ko sànni biha bayna aktaafikum sunna fii dinaa leen ko forcer sànni ko seen diggante mag yi mooy dinaa leen ko forcer ba ngeen koy dox waaw te lii mooy jamono ji nga xam ne intérim da doon assurer intérimu Marwan parce que Marwan moo doon gouverneur Sayyidina Muawiya Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye bu doon génn war a di dem fenn lu ci bari Sayyidina Abu Hurayra mii la doon wax mu remplacer ndi ko mu nekk euh, l'émir à la place de l'émir moom moo ko doon moo ko doon remplacer ba keroog muy ñëwaat jamono jooju nag la feneen ko wax leneen comme que daal borom bi may na ma moom lu ma jiite. mooy moom li yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale moom mooy dox moom waaw bu ngeen ko dummoo yooyu dinaa leen ci forcer man le gouverneur par intérim léegi mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim wa Abul Husayn daal nañ koy solo rahmatullahi alayhima laaj bi mooy est-ce que ñoom wax nañ ko ruya xashabahu bil idaafa ba ni muy jeexe euh, loolu gis nañ ko sànq kon dañ naan la xadiis bi déedéet du moo ko wéete waaye al solo na ko ci kitaabul aqdiya alqadaa'u fil marfiq daal na koy solo foofu na ko al imaamu Ahmad na ko noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Tirmidhi ak al imaamu Ibn Maaja rahmatullah ala al jamii' al imaamu al Buxaari rahimahullah mu ngi ko ni ci kitaabul mazaalim baabun laa yamna'u jaarun jaarahu an yaghriza khashabahu fi jidaarihi mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Maslama muy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi ah, al-Haarisi Abu Abdirrahmaan muy al-Qa'nabi al-Basri rahimahullahu ta'aala taalib imaam Maalik an Maalik moo ko jëlee ci sëriñam imaamu Maalik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir imamu dar al-hijrati Abu Abdillah al-Asbahi rahimahullahu ta'ala al-Madani an Ibn Shihab moo ko jëlee ci sëriñam di Ibn Shihab bi Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala an al-A'raj moo ko jëlee ci al-A'raj di Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi Abu Hazim ñi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata mu jëla ko sayyidina mawlana abu hurayra dawsi rahimahullah wa radiya anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamna'u jaarun jaarahu an yaghriza khashabahu fi jidaarihi thumma yaqulu abu hurayrata radiyallahu anhu maa lii araakum anhaa mu'ridiin wallaahi la armiyanna bihaa bayna aktaafikum mu ngi noonu nii la ko al-imaam al-Buxaari indi na ko noonu al-imaam Muslim kanta moom ibn al-Hajjaaj mu ngi ko ci kitaabul musaaqaa bi shurah yi def Gharzul Khashabi fi jidaari al-jaar mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Yahyaa mu ngi ko jëlee ci Yahyaa ibn Yahyaa nay eh, muy eh, rayhanatu naysabur an naysaburi al khurasani li yahya ibn yahya ibn bakr ibn abdirrahman gis nañ ko fan abu zakariya di imam al bukhari naan haddathani yahya ibn yahya yahya ibn yahya moo ma nettali waxoon naa la sëriñam la tamit qaala mu ne kon imam muslim kon yahya ibn yahya qaala mu ne qara'tu ala malik man dangu jànge ci malik ga gis ne imam malik ibn anas imam dar al hijrati imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi borom ngir mi moom mooy madaarul hadis bi fi an Ibn Shihab mu jëla ko ci mawlaana Ibn Shihab mooy pibo bi hadis bi ci moom la jaar mu jëla ko Ibn Shihab gis nañ ko sànq bu baax an al-A'raj gis nañ ko sànq Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yamna gis nga fii li ma la wax sànq entre laa yamna'u boobu xabar la waaye bi ma'na al-inshaa yeneen tubaab yi saasaam danaan du tere dëkkandoo du tere dëkkandoo mu samp euh, bantam ci muro lool mooy xabaar da ko wax comme nekkal nii mais mooy bu mu ko def voilà moo tax ci euh, riwaay bi am na laa yam naaw comme niñ gis ci riwaay imaamul Buxaari bu imaam Muslim bi laa yam naa mooy tere la voilà bu mu tere de ahadukum kenn ci yéen waaw voilà jaarahu dëkkandoom an yaghriza mu samp xasabatan ab bant fii jidaarihi ci biiram xaa summa qaala ginnaaw gi mu ne yaqulu Abu Hurayra sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu wax maa li araakum ala mu'ridin waaw lu tax lu lu ma dal lu tee lu gis lu tax ma gis leen ngeen du mooyu wallahi sunna si lii ma leen jàngal wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum dinaa ko sànni seen diggante mbagg yi dinaa leen ci forcé am na ci riwaay boo xam ne bayna aknafikum voilà karaf yi seen wàll yi dinaa leen ko sànni par force ngeen doxa ko waaw <laughs> waaw ngeen ko doxe de <clears throat> même bu dee dina sax ci yéen naa leen ci forcer bu ngeen ko nanguwul ndax lool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jàngale lu tax ma gis leen ngeen di dummóoyu sunna si ah waaraate bi ak kaddu yu am solo yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom la jàngale ndax imaamul Abu Hurayra bu ko waxee moo tax ci riwaaya al imaam Abu Daawud as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala foofu dane moom sayna Abu Hurayra foofu dane ida stazana ahadukum axaahu an yaxrisa dane yonent waay saa ne ida stazana bu ñaanee ndigal ahadukum kenn ci yéen axaahu mbokkam an yaxrisa mu samb xasabatan bant fii jidaarihi ci miiram faraayam naa bu ko ko tere fa nakkasu gaa yi sadd seen mooy yëngal seen bopp yu <laughs> ñam doon waxal ci taalibe saxaaba yi radiyallahu anhu fa qaala mu ne leen maa araakum qad aradtum lu tax ma gis na ngeen du lii mel ni nangu ngeen lii ma wax te jële ko ci yonent mi alayhi salaam la ulqiyannaha bayna aktaafikum wat naa ci yàlla ne dinaa ko sànni seen diggante mbagg yi mu ngi noonu <laughs> waaw waaw mu ngi noonu kon mu ngi noonu lii nag taalibey saxaaba yi la doon wax waaw am na ñu ñoo xam dañ doon wax naan imaam kii la na al-Kirmaani la kene waaw saxaaba yi ay saxaaba la doon waxal ba imaamul xaafis na xajaat ne man de xaw ma kan moo ko ne ay saxaaba lay wax fan la jëlee ne ay saxaaba lay waxal ay way <laughs> ah <laughs> non kii moo ko al al muhallab <laughs> al muhallab moo wax du du imaam al kirmaani ne loolu sax ay saxaaba la doon waxal waaw waaw mu ne imaam imaamul al xaafis ne man de wa maa. wa ma adri min ayna lahu anna al-mu'ridina kaanu saxaaba man fan la jëlee loolu ah ah wa illaa falaw kaanu saxaaba aw fuqaha maa waajahahum bi daalika waaw bu doon ay saxaaba lañ wala ay borom xam-xam même taate yu yu mag yi ña nga xam ne ay fuqaha la ñu mag dinañ xam jàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dinañ xam fañ koy tege lii mooy am yi la doon wax ñam doon jàngal ñam doon waxal ndax moo doon gouverneur bul fàtte ne mooy gouverneur gis ne gaa yu bari doxaluñu ko mukk leen koy wax nag gaa yi xaw a sëgg seen bopp yi mel ni ko kii mu ne leen nag dinaa leen ko forcer <laughs> voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu kon hadis bii nii euh, ñu ñëw ci njàngat yi bokk ba léegi ci bunt bii ñu nekk garab gii ñu nekk ci tool ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum muy baabu xaqil jaari wal wasiyati bi ak dëkkandoo ak di euh, dénkaane ci moom mooy yonent ma saa saam dañoo dénk xamal ñu kene bu kenn di euh, ñëwee ci mbokkam euh, soxla ab dëkkandoo voisin kooku kii mooy ki nga xam ne da ngeen a taqaloo allasiq ki ngeen taqaloo ndax sinon ki nga xam ne daa nekk daa am denn kër bu doxal ak te digganteeg yow moom manu la euh, di di di di samp bantam ci ci yow sa sa mur <laughs> sinon dina jaar miiru keneen kon kooka la amal problème la amal affaire moom pas problème mu ne nag bu kenn tere même riwaa imaamul Buxaari bi am na laa yam naa ndax dañ koo soloowe noonu laa yam na ak laa yam naaw voilà laa yam naa bu mu tere nag jaarum benn dëkkandoo jaarahu dëkkandoo ni moom an yaghriza mu samp xasabatan wala xasabahu ay bantam fii jidaarihi ci miiram lii nii eh, yonent bi alayhi salaam dañ ci xam ne bokk na ci àq dëkkandoo yoo xam ne même bu dee na bakkanu ñu bari yuñ ko nangu mooy nga tabax ab ab kër waaw kay fay nañ ñëw ci loolu moo gën a la nga tabax sa kër nga am sa benn dëkkandoo boo xam ne mu ngi tabax fee waaw loolu mooy ci kaa yi mën a amee léegi nag mais buy tabax mooy il faut yow sa mur comme kenn taqaloo kër fii la jënd di tabax léeg-léeg dina soxla euh, am yu mu bënn sa mur ngir poto yi surtout maçon yi tabax ah mu man cee kii mu man cee dëgërlu ba am lu muy def loolu mën a nekk wala sax muy kër gum tabax ba pare waaye sauf que yow moom sa diggante mur ak moom moom deful mur yow yaa def mur wala yow sa mur kawe tuuti léegi nag mu bëgg euh, euh, def loo xam ne comme euh, mu man mu bëgg a def benn linge fu muy weere fu muy weere ay linge ah foo xamante ne fa lay weer ay ay ay ay ay kiiwam nu mu tudd bu fóotee fa yu weer mu bëgg bënn fii sa mur bi ngir def fi benn ponte wala yu mel noonu ponte bu ñu nee bant nag mooy yooyu ci la ngir defaat ko bënn a beneen côté bële léegi nag bu ko defee moom mu man cee yeew ak buum ba man bi ci weer yonent way saasaam yu mel loolu la ne yow yow mi voisin manoo ko ne ah non non c'est quoi ça waaye yow da ngay yàq sama mur bi ah non non non non ah, mu ne nag loolu bu côté la yow yow bant laa la wax poutre poutre bu ko naree doon def sax waaw jam ko ci lool bu ko tere waaw poutrelle yooyu ngaraan kii da pàkkola ci Pikine <laughs> Allahu akbar <laughs> ah, yooyu bu ko ko bëggee ñëw euh, bënn sa mur mais à condition bu du yàq ca biir yow sa côté mais day bënn loo xam ne rek ko ci man de loolu mu ne loolu bu ko tere waaw yonent may saa saa am ne bu ko tere xam nga lu mel nii bakkanu ñu bari bu ñu wommatul ci lislaam seen bakkan da koy bañ ah non waaw ah. <laughs> waaw ah. <laughs> ah non quand même day yàq sama bâtiment bi ah non il va fragiliser ma mon bâtiment alors que yooyu yëpp mën na nekk sax yooyu yëpp mën na bañ a am waaye waa ji yi muy wax la rek ngir bañ sunna si loolu moo tax kii ne al imaam Abu Hurayra radiyallahu nag bi mu ko waxee gis ne gaa yi d'accord ñu sëgg <laughs> waxuñu waaye daal ni ñu réagir xam ne ni ñii daal sa sunna si ma jël ci yeneen tubaab yi saa sàmm retifaane mu ne par force nag dinaa leen ci dinaa leen ci forcer loolu moo tax nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wute nag ci àtte bi mooy waa lii nii àtte bii nii Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wax dañu jox ci ay misaal léegi. que dëkkandoo bu bëggee bënn euh, samp bënn miiru dëkkandoowam euh, def ci benn poto bu ko tere waa loolu moom euh, est-ce que kaw noonu lañ koy jële walla boog daa laaj daa laaj ta'wil <laughs> est waa laaj bi mooy est-ce que loolu noonu mooy dëkk ku nekk mooy boo amee dëkkandoo am am na droit def loolu wala boog affaire bi daa am lu mu laaj daa da am na leneen lu koy leeral loolu boroom xam-xam ni daal di ciy wute waaw daal di ciy wute ku mel ni xanafiye yi ak maalikee yi rahmatullah alayhim ñu ne lii yonent bi alayhi salaatu wax lu ñu sopp dañ ko dañ koo sopp gese yonent bi alayhi salaatu da koo wax ngir rattaxal diggante dëkkandoo waaw bëgg tamit rafetal googu ak yéwénal googu ak ak ak supporté wante googu moo tax ci kaw loolu la waxe lii waaw waaye nag nekkul ne lii mooy par force la ko yow sa dëkkandoo bu ñëwoon bëgg a bënn sa mur par force la amoo droit ne ko doonoo am nga man nga ko ne noonoo mais nag li gën mooy nga bàyyi ko mu def ndax loolu mooy li gën ñoom loolu la jox wax mais du par waaw léegi nag loolu euh, wax jooju nag Euh, mooy ngiru Shafi'i yi finalement al al al jadid bu bees bi loolu la mais bu njëkk ba comme ni ko al imaam al hafiz ibn waxe rahimahullah mu ne loolu euh, parce que euh, ku mel ni ñoom imaam borom tafsir bi rahmatullah alayhi bi muy shara aaya bi ñu gisoon bi bi ñuy ubbi buntu bi mooy aayatu nisaa ba wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum aaya 36 ci suratu nisaa bam koy shara foofu moom dane lii mooy mazhabu maliki xanafiye yeg maliki yi abu malik abu xanifa ak wa ashabuhuma waaw kene lool dañ koo sopp waaw waaye te lay walaysa dhalika ala wujub nekkul ci li nga xam ne mooy eh, lu ñu farata la waaw mu ne kanta ki nga xamante ne mooy al imaamu ash-shafi'i ak ay ñim àndal mooy taalibi mi wa ahmad ibn hanbal wa ishaq wa abu thawr wa daawud ibn ali wa jamaatu ahli al hadith ñu ne ilaa in ilaa anna zalika al wujub ñoom dañu ne loolu moom digle gi yonentu waaye saa saam na tere gi mu tere ne laa yam naa bu mu tere jaarul benn dëkkandoo jaarahu mbokk dëkkandoowam an yagrida mu mu mu mu samp bantam ci miiram loolu farata la par force la mooy bu say dëkkandoo ba la ko laajee neex na la am neexulay ci par force lay xew waaw voilà sauf loolu euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dane loolu nag dëgg la suñu sëriñ doon na ko al imaamu Shafi'i mais finalement loolu nekkatul mazhabam voilà mooy eh, mazhabu maliki yële ñoom la ànd ak ak xanafiye yi mooy kenn mbir mi dañ koo sopp euh, voilà mooy loolu mooy eh, moo tax ba léegi ci Shafi'i yi de wax bële nag des na mooy bi ànd ak xanbali yi ne par force la kay voilà mu ngi noonu kon euh, affaire bee ngi noonu léegi moo tax <laughs> euh, ñoom kon dañu ne. Euh, kon euh, lii nii kon gis nañ kon position yi waaw ñii nee nañu parce que euh, ñii nee nañu dañ ko sopp ñii ne farata la waaw lii farata la léegi <laughs> sauf que imaamu uh, kii sax imaam moom li mu wax dañu lii xam wax naa li imaamul Qurtubi wax nee na Hanafi yeeg Maliki dañ ne dañ koo dañ koo kese du farat waa ji nangu ñeene par force la mu ne Shafi'i yeeg Hanbali imaam al Hafiz Hajar mu ne uh, lii nag dajee istudal istadalla wala ustudilla bihi ala anna al jidaar idha kaana li waahidin wa lahu jaarun fa araada an yada'a jiz'ahu alayhi jaaza sawaa'un adhina al maaliku am laa fa in imtana'a ujbira wa bihi qaala ahmadu wa ishaaq wa ghayru wa ghayruhumaa min ahli al hadiith wa ibn habiib min al maalikiyya wa shaafi'i fi al qadiim wa anhu fi ljadid qawlaani ashharuhuma ishtiraatu idni al maalik fa in imtana'a lam yujbar wa huwa qawlu al hanafiyya wa hamalu al amra fi lhaditi ala nadb wannahyi ala tanzih tanzihi jam'an baynahu wa bayna al ahadith dalla ala tahrimi maalil muslim illa bi ridaah wa fiihi nadar imaamul xaafis mu ne rahimahullah xadis bii de dañ cee tegtaloo que ne dëkkandoo bu dee ne nit ki dafa am benn mur bu dox ak digganteem ak dëkkandoo voisin moom bi mu dëkkal bi mu taqalool kër. waa ji bëgg cee teg li nga xam ne mooy ab bant ab ab ab lum ci samp wala mu teg ko ci jaasa loolu mën naa nekk moo xam azinal maaliku borom mur bi te takkaloog mbokkam ni moom joxe na ci ndigal wala déet bu bañee dañ ko ciy forcer mu ne lii la imaam Ahmad wax imaam Ishaq mbokkam ne ibn Rahawi ak ñeneen ñu dul ñoom ci ahlul hadith ah mu ne ak ibn Habib ci maalikee yi wa Shafi'i fil qadim mu ne al imaam al Shafi'i fil qadim bu njëkk ba. lii lañ a waxoon lii mooy niroog waxu ñoom euh, euh, mooy biñ la wax sànq <coughs> ah ne dañ koy forcer waaw ne la moo doon waxam mu njëkk bi que ne dañ koy forcer moom la moom nag la imaam al-Qurtubi ne imaamu Shafi'i ak imaamu Ahmad ne loolu mooy fi bu sori mooy waxam ju yàgg jala imaamu Shafi'i dafa am fil qadim ak fil jadid waaw yàgg amoon. ba mu ne ca imaamu Malik ak yooyu ak bi nga xam ne moom la am ginnaaw gi bi mu demee Misra wër dem Égypte. Eh, dem cha fële Iraq jaar noonu dem mujj sampu Égypte sampu Égypte mujj nekk eh, mu changé nag ay avis yu bari yu amoon mu soppi leen waaw loolu moo tax ñu naan fii fil fii fil jadid waaw fil jadid mooy bi mu sancee Misr fa la nekk bi mu fa fa mujjee nekk voilà waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag kon bu yàgg lan la doon wax comme imaamu Ahmad rahmatullah dañ koy forcer kay mu neex ko mu naqari waaye mu ne wa anhu fil jadid kantaana ci mazhabam bu bees bi xawlaani am na ñaari wax asharuhuma ba ca gën a siiw mooy ishtiraatu idnil maalik mooy dañuy chartal te ne waa ji balaa samp bantam ci euh, miiru boro mbokkam il faut mu ñaan li nga xam ne mooy autorisation ndigalam mooy ñaan ko ci ndigal bu bañee bu dee da ñaan ne ko ah man de lii laa bëggoon a sampoon ci sa kii bi ndax damaa bëgg euh, sama bu ma weeree ak yu mel noonu nangam waa ji mu ne bu dee dafa bañ lam yuj bar kenn du ko forcer waaw mu ne wa huwa qawlul xanafiya lii mooy waxu xanafiya yi waaw waaye mooy waxu maaliki yi tamit voilà rahmatullah alayhi wa xamalul amra fil xadiis ala an bi ñu ne bon digal bi yonent bi alayhi salaam ne ak laa yam naaw du tere ak laa yam naa bu mu tere loolu noonu eh, lu ñu sopp kese la waaw wan nahyu ala at tere gi nag bi mu ne laa yam naa bu mu tere loolu dañ koo voilà ngir boole xadiis yi ak xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci xaraamalu lekk li nga xamante ne mooy xadiisu mooy alalu nit ki lu dul mu fekk bu da neex waaw waaw ndax laa yaxillu du dagan da alalu nit nga koy lekk illa bi tibin nafs ñoom yu mel noonu ñooy ay généralité lañu lañu lañu la ñu tegtaloo ñi nga xam ne dañ ne non loolu xadiis bii nii tekkiwul ne waa ji da ci am droit noonu il faut mu demander autorisation waa ji euh, borom bi bu dee d'accord na ok bu d'accordul kenn du ko forcer te am na droit ni déedéet voilà suuf ka nag ñooñ dañu ne déedéet affaire bi ñoom loolu lañu wax euh, ñoom xanafi yeeg ñooñu ak maliki yi rahmatullah alayhi mais ñe dañ leen ne mukk déedéet soxlawuñu loolu fen parce que hadis bi dafa leer te li koy wane mooy ne bu doon ne euh, waa ji am na droit bañ Seydina Abu Hurayra quand même du wax ak ñooñu ñooñ sëgg mu naan da leen di mu gis ne d'accord mu ne dinaa leen ko forcer maa li araakum anha muridin waaw lan moo tax <laughs> eh, eh, eh, ngeen koy dummóoy moom moom mi nga xam ne te arraawi arraawi maa rawa ki nga xam ne moo soloo xadiis moo gën a xam li mu soloo loolu règle la arraawi adra bi ma rawaa moom moo gën a xam li mu soloo keneen Seydina Abu Hurayra radiyallahu bu ci comprendre loon ne farata la doon loon wax ñii ne leen dinaa leen ko forcer waaw te nee ñu ne te Seydina Umar radiyallahu anhu lu mel nii la doxaloon ak Seydina Muhammad ibn Mas'ala Maslama mi nga xam ne moo doon son euh, inspecteur général comme quoi Seydina Umar radiyallahu fekk na am ku mu joteel ad hmm? am lu mu bëggoon a jaarale ci toolam ñoo bokkoon ñoo lëngaloo woon ay tool seen ñoo takkaloo moom lu ci bëgg a jaara Seydina Muhammad ibn Maslama daal di ne moom d'accordul waaw ne ko déet mukk wallahi wat naa ko ci yàlla Seydina Omar ne ko wallahi wat naa ci yàlla laa wax <laughs> ne ko dina jaar ci sa suuf si même bu ci sa biir bi laa koy dawal dina ci jaar <laughs> waaw Seydina Omar moom <laughs> waaw ba pare mu ne mu doxal ma ne li nga bëgg jaarale suufam jaarale ko ci <laughs> waaw même bu dee neexu ko <laughs> loolu imaamu Maalik <laughs> moo ko tudd ci Muwatta moo ko soloo ci Muwatta kon ñu ne lii nii en plus Seydina Omar da li Seydina Abu Hurayra rek comprendre moom it loolu la loo sinon doonu loolu wax Seydina Muhammad ibn Maslama di saxaaba ni moom manoon na ne kon ixtilaaf la lii la mooy dafa xam ne lii la farata la sa dëkkandoo bu dee yenn yi da koo bëgg ci sa kii loolu l'islam da koo permettre voilà ñu ne loolu la waaw kon nag ñu ne te loolu gisuñu kenn koo xam ne taxaw na ci saxaaba yi radiyallahu anhu daal di wuteeg Seydina Omar kanta waxu gi nga xam daal al-Muhallab al moom la wax naan ay saxaaba la doon wax te lii wane ne lool bu farata parce que moom bi muy laree lool euh, li ngiiram wax muy Maliki rahmatullah alayhi kene <laughs> du farata dañ koo sopp mooy Seydina Abu Hurayra ñu doon wax ay saxaaba la te ñooñu euh, euh, bu buñ gisul woon ne warul. Euh, warul ñoom doonuñu woon doon nañ ko nangu waaye ñoom nag gis ne d'accord ñu kon loolu day wane ne kon loolu day wane dañ koo sopp ñu moom xaw ma kan moo la ko jëlee ay saxaaba lañ waxuma la ay ñoom parce ñooñu waxu muy def ak <laughs> da ngay kii yaa ah, non ñun suñu bien yi nga xam ne moos ah suñu kër yi nga xam nañ ci sonn kii walla defar fii ah yow ñu ñëw kii saa ñëw naan ah ay ay dañu bënn fii non wala <laughs> nag mu ngi noonu loolu euh, euh, mooy li nga xamante ne moo am ci wax yi am na boo ay argumentation yoo xamante ne nii moo boo demee ci nu mu tudd euh, al imaam al Qurtubi ci aaya boobu ñu la wax leeral na fa yooyu waaye. ñu doyloo ci lii boo gisee kon loolu la ñi nga xam ne dañoo jël zaahiru hadis bi ak li nga xam ne ki ko solo moom la wax moom la ko jàppe muy Seydina Abu Hurayra dégg-dégg bi mu ci am que ne farata la moo tax mu ne dinaa leen ko forcer la armi yenn biha bayna aktaafikum dinaa leen ko forcer ba ngeen doxe ko ñoo ne ah loolu nag day wane ne kon alal wujub la te loolu ah dëgër na waaye ku gis leneen it waaye mooy umumaat yi le moo al imaamu al Bayhaqi ci boppam rahimahullah dane ñun nag affaire bi xam nga alhamdulillah xam nga eh, eh, mooy ñi nga xam ne dañu ne non lii dañ koo sopp kese waaw mu ne sauf que euh, xam nga wax ju mel noonu jëlee nañ ko ci imaamu euh, Shafi'i mu bees bi ne à condition mu laaj ndigalu ki nga xamante ne mooy euh, ki ko moom. quant à al imaam al Bayhaqi mu ne affaire bi nag boo seetloo ba seet. mooy affaire yi ñi koy bañ yépp ci ay umumaat kese lañ teg waaw yoo xamante ni wax ji mën na ko mooy mooy mooy alalu keneen daganul comme ni ko alxuraan wax mais ma amoo droit nit ki amoo droit di soppane ko ci alalu jàmbur lu dul da koo neex <laughs> ñu ne yu mel noonu mooy am tibb nafs bi ñu fi wax léegi xadiis kon ba pare ñu ne li koy dina wane sax mooy yow xadiisu euh, riwaay imaam Abu Daawud bi yow mii liir nga ko fi sànq liiraatal ñu dégg laa ñun maalikee yi xanafi yi ak shafi'i yi nga xam ne ñoo ñëw greffé wu ci liiraatal dane ida stazana ahadukum axaa bu dee dafa sàkku digal kenn ci yéen mbokkam an yaghriza mu samp xasabatan fii jidaare kon loolu mooy kon daa fekk mu sàkku digal kon kay loolu mooy il faut mu ñaan ko digal manu la ñëw rek def ko waaw ndax bu ñëwee def ko waa ji d'accord ci bu boobaa day am problème ñeene noonoo ak mu ñàkk d'accord par force waa ji da koy def ba mu ko bëggee voilà <laughs> loolu nag pas dans le but de yàqalaate ah que waa ji dafa am soxla bu ko taxaw mais du ñëw naan voilà man xaaral voilà dinaa ko yàqal ba pare boo koy def nga ñëw ëppal yàq leneen bu boobaa yow baa yaay yaay yaay faya boo yàqee leneen waaw mooy mën na ko def mais boo ci dugalee soxor bënnoo rek yem ci bënn yow bënn ñëpp xam nañ ne boo bënnee fii du yàq nga ñëw tojaale miir bi ko mee yow yaa koy fay <laughs> voilà kon imaamu euh, al-Bayhaqi rahimahullah mu ni ñun nag <laughs> boo seetloo ci ay umumaat kese la la wax nga xam ne moo naan dañ koo sopp loolu ci ay umumaat rek waaw waaw mooy daal yoo xamante ne nii daal ay yuñ ay wax yoo xam ne dafa général mais lan moo tere lan moo tere wax ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax hadith sayna Abu Hurayra bii daal di ah daal di koy tënk mën naa nekk que ne waaw loolu dëgg loolu mën naa nekk ne euh, mooy euh, kenn amul droit di soppane ko ci alalu sa mbokk lu dul li nga xamante ne mooy ci tiibu nafsam ci lu ko neex waaye euh, waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam seetee ci li que ni suuf lu mel nii comme bii nii bu dee nag mur la moom loolu mooy mën na cee soppane ko même bu dee ne waa ji dafa bañ. waaw loolu lay teg <laughs> ñoom loolu mu ne loolu lan moo koy tere waaw moo tax daal mu ngi noonu le <laughs> waaw wallahu daal taala alam kon nag ah xadiis yaa ngi noonu de mooy yow boo léegi nag nan lañ koy génne mooy yow boo amee sa kër nii wala sa lool sa buur boo amee comme niñ la waxoon ma kii waaw dina jël matuwaay ngir bañ a fragiliser ce mur waaw te li ci nga rafet bu boobaa comme beneen riwaay bi li mu wax même bu dee ne waa ji lëkkadoo bi xam na ne lool l'islam may na ko quand ngir rafetal diggante dëkkandoo du rek ki moom mur bi kese war a rafetal mais yow miy laaj tamit yow miy dëkkandoo mi da ngaa war a rafetal bu boobaa bokk na nag ci rafetal yi ci riwaay imaam Abu daaw mu laaral ñu ko ne ida sta'zana kon ñaanal ndigal voilà demal ñaan ko ndigal même bu dee ne yow gis nga ne te tamit qaadi bi même nee na la am nga ci par force am nga ci force par am nga ci euh, ak parce que loolu la yonent sa wax. te par force même bu bañee malgré loolu yow ñaanal ndigal ngir rafetal ñëw ne ko ah man de euh, voilà damaa bëggoon a def lii wëg lii voilà wax ko ci ay ay ay ay ay kaddu yu sedd bu ko defee moom itam yow itam moom itam ni nga ko wax na ko nangu bu mu fi nekk ah non parce que lii la xadiis bi wax wallahu taala alam lii lam ngir rafetal diggante diggante yi ak dénkaane gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam dénkaane ngir ñuy rafetal diggante yi kon nag al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci numéro hadith numéro trois cent huit